alhamdulillahi wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa saxbihi wa man waalaa ahkaamu zakaat ak tey zakaat soit ñu ne ahkaamu zakaat wala kitaabu zakaat comme ni ko ñoomal al imaamul Buxaari rahmatullah alayhi imaamu Muslim naka noonu kitaabu zaka lañ waaw kitaabu zaka muy téere bi wax ci wàllu zaka kon ñun li ñu war a gis ab téere la bu réeréeréeréer waaw mooy suñu dernier avant ci ay masala yu ñuy gis ci siira bi ndax waxoon nañ la dañu fàtte woon li jëm ci wàllu aqiiqa ci wàllu tudd doom ah tudd ak li ci jëm àtte yi jëm ci lool xukmul mawlud ak gi duñ ci sori duñ ci sori dañuy gis rek xaj xaj kayfa xajja te loolu mooy li am solo waaw naka la yonent bi alayhi salaam aje woon kanta at tey gisoon nañu yooyu ak wuute yi ci zaadul xujaaj moo tax duñ ci taxawaat lii nii zakat mooy suñu avant dernière insha allah ci masala yu mag yoo xam ne war nañ ko gis eh, insha allah dañuy def comme niñ defoon ci wàllu ramadan sawm defoon ko ci eh, salaatul janaiz jullee néew ak yeneen ak yeneen yi nga xam ne gutoot gisoon nañ leen ak defoon ko ci julli àjjuma ah salaatul jumaa ahkaamul jumaa ak tey julli al jumaa dafa nekk bunt bu ama ama am solo boo xam ne ëpp naa naa ñàkk a jox jox jox yitte gi euh, pour l'instant liñ mooy je suis un peu dubitatif entre euh, ñu yaatal bu baax baax wala rek ñu tànn lenn rek waxtaan ci ci wàllu zakat parce que kitaab la ab téere la ab téere waaw te ba dafa bari am nay furu' am na tamit ay ay masala yu bari lañ te comme que newuñu ci jataayi fiq loolu moo waral questionnement bi est-ce que dañoo war a yaatal bu baax wala rek ñu fexe tënk daal waaye daal euh, finalement daal ni mooy nañ defoon rek avant yañ doon def avant rek des fois ñu ne woon dañuy tënk mi affaire bi ce n'est pas tënkaabal des foo am na yoo xam ne mënoo leen a tënk loo tënk tënk foo jaar di nga ko di nga ko di ko yaatal amoo manoo ci dara waaw même bu dee leneen nga bëggoon dafit manoo ci dara parce que c'est des ala yoo xamante ne nii <laughs> ñoom ñooy wane seen bopp manoo ñëw sauter wala ne bon on y va grawul tu ne peux pas mooy bu dee ne da am souci yaatal te tamit mu njariñ li gën a bari parce que ñi ko soxla dafa bari surtout zakat le fait que mu nekk farata joo xam ne nit ñu bari concerné na leen te xamuñ ne concerné na leen parce que ñu ngi jàpp seen bopp ba léegi ne ay pauvre lañu waaw ñoom jàpp nañ ne ba léegi bu ñuy xool seen bopp. dañuy xoole ba comme si c'était un étudiant moom boppam ba léegi day jàpp ne étudiant la woon temps yam dëkkee neuf mètres bu dee ci ci ci tugal hein dëkk faak ay ay quatre personnes wala deux personnes wala trois di door dàqe sawaay di jàngee ka def petit boulot ni ko gaa yi waxe te benn boulot petiwul l'islam xamul petit boulot lépp loo xamante ne ni nit ki ci lay ñaqe man cee suturlawoo loolu lislaam du ko xeeb du ko tudde petit déedéet amal amal la na nekk lu rek waaw moom day gise boppam comme si moom kooku la ba léegi alors que situation am changé na bu yàgg yoratul statut étudiant bu dee tugal la ne même bu dee Sénégal nekkatul étudiant pour moom mu ngi Cheikh Anta ba léegi ñu koy raisonner loolu la jàppe boppam alors qu'il est devenu cadre maintenant il travaille mais il a dans sa tête comme si c'était un étudiant jusqu'à présent alors que c'est pas ça bu ñuy wax ñi am ñi nga xam ne ñoo fiix fiix sax dafa xaw a sori ndax fiix moom mais mooy ñi nga xam ne rek vraiment ñu ngi ci classe moyenne bi nga xam ne yow am na lu muy demee hein yow war ngaa joxe zakat ñu bari jàpp nañ ne ñoom waru leen waaw ndax mais darul sax question bu ñuy posé wu loolu nag problème la loolu problème la parce que na la leer ne alal joo lekk joo xamante ne loo waroon a génne zakat la mais safara ngay lekk mooy li ngay lekk du sa àq àq way ñàkk ñi la moomoo ci dara buur yàlla mooy xool ci alalu jaan ñi ginnaaw bi mu leen mooy ku xool ku ko neex mu jox ko lu ko neex tibb ci lu ko neex ne joxal leen ma ko ñoom diw loolu nag la def ci wàllu zakat bés lim la ne nag joxal ma ko ñoom diw nga koy lekk loolu jël la rek la ci génne xaw ma woon noo danga nga ko war a xam waaw parce que dëgg la manuñu ne zakat bépp jullit daf ko war a xam de A à Z dugg ci ci ci détails yi loolu waxuñu loolu mais képp koo xamante ne ni ci wàllu sharia bi yépp li nga xam ne daf lay concerner nga war koo def loolu noonu farata la nga xam ci li nga xamante ne mooy li man da ñàkk nga xam ko te moom ngay jaamoo yàlla loolu moo tax affaire julli nii mu nekk farata jullit bu ne xam affaire yi affaire njàpp nii nekkul ay ñu naan boroom xam-xam yee ko war a xam ñépp a ko war a xam parce que ñéppay jàpp tous les jours minimum cinq fois walla boog lu ko gën tuuti bu dee waa ku mën a téye jàppam la ba lu bari ak yooyu yooyu mooy yi nga xam ne mooy lool daruri la nit ku nekk xam ko waa ji nga xam ne dafa ñëw ba commencé di am dara moom it dañ naan ko hé jógal nga xooli ahkaamu zakat waaw xam nga zakat du kuy liggéey kese koy joxe yooyu yëpp dinañ ci ñëw insha allah waaye kon insha allah daal ñun li ñuy def on va essayer de faire comme ni ñu doon def waaye daal dañuy dem rek waaw bàyyee daal suñu bopp buur yàlla daal subhaanahu wa taala waaw yàlla na buñ ko eh, eh, mooy noonu la loolu mooy tout le tout le temps nit ki dafa war a xam ne ci boroomam la jóge te ci moom lay delloo te moom mooy ki nga xam ne dëgg-dëgg mooy jëf waaw moo ñu bind moo bind li ñuy jëfit waaw mooy daal buñ ci newee ñu ne ci rek lu yàlla dogal rek ñu xam ne foofu fu mu ko yemale rek ñu xam ne foofu la yem waaw insha allah léegi pour débuter waaw affaire bi nag <laughs> am na gaa yoo xam ne c'est sûr que ñoom affaire u start-up lañ ko bëgg a def affaire u non pas waa affaire fast food waaw. am na ñoo xam ne li leen doon gënal fii mu ne mooy ngi ñëw ne nii aywa tag bon zakat waa ji il un salaire il a ça ça ça il a ay affaire fii léegi tak tak tak rak tak tak teg aywa wax ma zakat bi lu muy doon ak lii nga wax ko mu jeex na dem yoonam foog ne affaire bi moom pour moom doon xam-xam nag dadut loolu parce que ku mel noonu bu demee tuuti am lu lënt tuuti dootul xamati li muy def day day day ñëwaat. base yooyu nag mooy il nit ki xam fan la affaire yi tegu boo xamee yu bari masala yi fan la tegu ndax dafa am fu mu tegu dafa am balluwaay ci alquran ak sunna fan la jóge ak fan la tegu ak lan mooy sages bi nekk ci ginnaaw ak yan ñooy yi nga xamante ne man la ñàkk ngir ñu ne diw man koo mën a joxe zakat moo xam ci waa ji koy joxe walla ci alal ji muy joxe hein ak yi nga xam ne ay mawaani' la yoo xam ne bu amee zakat manu faa am même waa ji bu dee milliardaire la mais alalam moom condition zakat euh, kiiwu ko remplir ko moom du joxe fifteen alors que waa ji même bu dul millionnaire sax mais nag remplir na liiwu zakat yi conditions yi da koy joxe waaw te bu boobaa y a pas contradiction nga naan waa jële di milliardaire moom du joxe zakat kii nekk nekk à la classe moyenne di gagné ay milliers d'euros nga ne day joxe kii dañ naan la parce que affaire yooyu nag li tax mooy da ko waroon a xam parce que affaire yi teguwul cim xel waaw. moo tax affaire bi c'est pas ay nañu dóor mu daanu c'est pas dóor mu daanu il faut faire di dem par ndànk muy leer te fi ñu doon commencer tout le temps bu ñépp fàttale ko ci ñu mujjee gis ci masala yi ñu gis mooy tasawurul masala mooy définition lan mooy masala mi mooy masalaam zakat la ñuy wax mais zakat bu ñu xamul lan mooy zakat hein xamul lan mooy zakat nan lañuy nan la ñuy doxale doxale doxal dina jafe de loo xam ne xamoo lu mu xamoo lu loolu day naqaree ah day naqaree nga ne danga koy appliquer de moo tax fi ñuy tàmbalee mooy mooy définition az-zakatu hein az dafa am ay féeri ku mel ni al imaam ibnul asiir raxmatullah alayhi mu ne wa aslu zakati fi lughati at-tahaara wan namaa'u wal barakatu wal madhu wa kullu dhalika qad istu'mila fil qur'aan waaw moom définition bi mu joxe mooy lii lay tekki mais ñëwagul ci ñu accès guñu ci étymologiquement fan bi jóge loolu dafa am ay défini définition dafa am ay définition dafa am ay façon waaw définition dafa am ay façon hein dafa am ay façon léegi fii nii moom définition bi mu joxe mooy bu ma nee lii lan la waxoo ma yow maa hiya affaire bi dëgg-dëgg mooy lan mais danga ma ne lii mooy lee waaw lii boo bëggee xam ma ne mais lan mooy ceeb nga ne mooy lu ñuy lu ñuy lekk la ay kii nekk fa mooy ba léegi waxoo ceeb mooy yaa ngi mooy walla nga ne ma ceeb loo xam ne boo ko lekkee da suur la wala mooy yow kooku façon définition boobu baax na mais am na lu ci des mooy yooyu yëpp ngay boole al imam ibnul mu ne aslu zakat cosaanu moo zakat mooy zakat li ne ci luxa ci langue li muy tekki mooy ak tahaaratu mooy ak laab ak set wan namaa u day tekki tamit ak ak jëm ci kaw augmentation mooy loo xam ne day pousser di di bay waaw namaa mooy loo xam ne day dem di di kawe di kawe par ndànk-ndànk voilà léegi léegi mu ne wal baraka al barakatu tamit dañ koy mooy azaka day tekki loolu ci langue étymologiquement xam nga baraka day yokk buñ naan yàlla yàlla barkeel mooy yal na yàlla yokk andamaa u mooy luy jëm kaw di avancé hein wal madhu ak tagg mu ne wa kullu dhalika qad istumila fil qur'an te nag yii nii yépp nga xam ne arab yi dañ koo xam yii yépp alxuraan utilisé na ko wal waaw loolu la al imaam ibnul asiir mu ne wa waznuha fa'ala ka sadaqa mu ne waznam mooy sheemam zakatu comme fa mooy waznuha fa'ala comme sadaqa ndax waaw bi moo yëngu waaw ñu mujj def alif zaka voilà léegi loolu mooy côté boobu naka lu mel noonu it la al al fayyumi wax rahmatullah moom it ci asxaabul lugha hein kanta ku mel ni al imaam al xaafid ibn xajar boo demee ci borom kii nu mu tudd Euh, lisaanul arab tamit joxe na fa euh, définition yi al misbaax ak yooyu yooyu yépp nañu tamit seen définition zakat al imaam an-Nawawi ci al majmu' rahmatullah mu ne euh, ci biir waxam ginnaaw bi indee mu ne fekk mu ne qaala al imaamu Abul Hasan al Waahidi al imaam an-Nawawi ci al de nee rahmatullah alayhi bokkul ak Muhammad ibn Umar ah, Muhammad ibn Umar al Abu Umar noo du ko kii Abul mu ne neena moom imaam an ci al-Majmu' mu ne az-zakaatu tathiirul lil maal zakat day setal li nga xam ne mooy alal wa islaahun lahu di ko yëwénal wa tamyiizun di ko ràññee wa inmaa'un di ko yëkkati muy gën bari kullu dhalika qad qiil lii lépp nag wax nañ ko waaye mu ne moom Abul Hasan alwaxidi wal azharu anna aslaha an ziyaada waaye li gën a feeñ mooy ne cosaanu zakat ci yokk lu jóge yuqaalu dañ naan zaka zar'a yazku zakaan waaw wa kullu shay'in izdaada faqad zaka mu ne waaye li gën a feeñ mooy cosaanu zakat ci yokkute lu jóge az ziyaada ndax dañ naan zaka zar'u zaka yokku na azzaru mooy mbay mi waaw ma ñëwee ne ah sama toolu dugub bi de moom mu ngi pousser voilà zaka azzaru mu ngi mu ngay jëm kaw yazku mu ngay yokku zaka nag yokku mu ne wa kullu shay'in te lépp loo xam ne lii mooy étymologiquement daada dafa yokku faqat zaka loolu yokku na mooy lañ naan zaka waaye zaka mu ne wa zakatu aidan as-salah day tekki tamit ak mbaax ak yiw mu ne foofu na wa asluha ci côté boobu buy tekki lool min min ziyadatil xayri foofu day cosaanam mooy ci yokkuk yiiw lay lay tekki foofu moo tax mu ne yuqaalu rajulun zakiyun dañ naan hada rajulun zaki rajulun zaki góor gu gu gu gu yiiwa ngi waay ku sette yiiwa ngi ku bari yiiw ku bari yiiw mu ne ay zaaidul xayri ku yokku yiiw la min qawmin azkiya kii dafa bokk ci nit ñu mu ne dañuy wax wa zakkal qaadi shuhuuda ida bayyana ziyaadatahum fil xayr mu ne buñ nee wa zakkal qaadi ashuhuuda juge bi de mooy wax na lu rafet setal innocenté ñi nga xam ne ñooy euh, témoins yi ñu témoin mbir mi benn fee kañ la ñuy wax lool mu ne ida bayyana ziyaadatuhum fil xayr bu dee ne dafa leer bu leeralee seenu féete kaw guñ féete kaw ci giiw waaw mu ne wa summiya maa yuxraju min al maali lil mus lil masaakiin bi ijaabi shar'i zakaata mu ne ci noonu moo tax yiiw googu nga xam ne mooy yokk giiw googu comme buñ ne zakkal xaadu shuhud mooy war def na temo yu rafet ci ñoom waaw wax na seenu yiw wax na si ñii yiiw gi ñu yiiw yooyu yëpp daal na koy wax mu ne loolu ci noonu lañu woowee li nga xam ne moom lañuy génne ci alal lil masaakin di ko jox miskin yi bi ijaabi shar'i ndax li ko sharia farataal zaka ñi koy woowe zaka li annaha tazidu fil maali alladhi ukhrijat minhu lii mooy istilaah moom lay ñëw ci ci eh, dafa am istilaah ak shar'an istilaah la la doon wax mooy ak yokkute day tekki ak yiiw mais nag ci wàllu sharia mooy alal la joo xam ne dañ koy génne ah dañ koy génne ci alalu waa ji nga xam ne moom condition wu génne zakat dafa dafa dafa dañoo dañoo rempliru ci moom waa jooju mu war koo génne hein kooku noonu ci wàllu sharia ci loo xam ne parce que sharia moo ko farataal ne lii nii waa ji da koy joxe par force voilà léegi nag hein mu ne lan moo tax ñu koy woowe lool zakat bi ñuy génne mu ne ndax li annaha tazidu fil maal ndax alal ji ñu génne zakat zakat du ko wàññi de mais da ko yokk wa tawaffuruhu fil maana wa taqiyatan wa al afat wa taqiyihi al afat wala wa tuwaffiruhu fil al afat al imaam al wahidi ba léegi mu ne li tax ñu woowee ko lool mooy da koy yokk mooy li ngay génne te loolu xadiis la yonent ma lay saa saa moo ne maa naqasa min maalin sadaqa sa sarax du sarax mooy wàññi zakat zakat kenn du ko génne sa alal ngay ñàkk parce que génne naa zakat moo tax amatuma dara non da koy gën a barkeel buur yàlla ubbil la yeneen bunti yiw ak bunti am te tamit wa taqihil afat te da koy hein da koy setal ci Euh, gaaf yi wana yi mën a laal alal ak yi nga xam ne yu taq-taq la ak yu jaarul yoon waaw léegi xoolal al imaam al ba léegi ci étymologique ci al fath mu ne wa zakaatu fi lughati annamaa'u zakaa ci langue li muy tekki mooy ak yokku annamaa'u waaw yuqaalu dañuy wax zaka zar'u idha nama comme li ñu gisànk zaka zar'u mooy mbay mi yokku na idha nama mooy dañuy wax zaka mu boobu mooy idha nama bu yokkoo rek waaw mu ne wa taridu aydan fil maali wa taridu aydan bi maana tathir zaka non seulement day yokku day tekki yokku mais day tekki ak setal comme li ñu gisànk tamit hein day tekki ak setal ak laabal bu muy laabal alal ja muy jóge waaw ñaar yi yépp nag ci sharia dañ koy tekki moo tax mu ne aw moo tax mu ne wa shar'an bi'l i'tibaarayn ma'an waaw mu ne ci wàllu sharia nag gis nga ñaar yi ci wàllu luga di tekki ak yokk mais di tekki ak setal nga xam ne mu zakat tazkiya zakiya yooyu yépp ci la ñoo bokk racine mu ne ci sharia ñaar yépp la sharia yi utilisé te moom ñépp la bàyyi xel mu ne amma bil awwal fa li anna ixraajaha sababu lin namaa'i fil maal aw bi maanaa anna al ajra bi sababiha yakthur mu ne côté bi nga xam ne mooy liñ ne zakat ku ko génne day yokku sa alal mooy day yokku sa alal waaw génn ko day sabab la tax la bu tax sa alal di yokku ndax buur yàlla da koy barkeel aw wala boobu bi maanaa annal ajra bi sababiha yaksu ndax mooy walla këre nit ki bu ko génnee bu ma amee cinq cent mille am lu ma ci génn zakat am na lu wàññeeku mais yokku gi ñuy wax mooy ci kanam la buur yàlla da koy barkeel mais it am na geneen yokk ba nga ko génnee mooy buur yàlla day yokku sa yiw da ci yokk waaw mu ne aw bi maanaa anna muta'alliqaha al amwaalu zaatu nama ka tijaara wa ziraa mu ne am na beneen maanaa bu ci ne ci mu zakaa këne yi nga xam ne ñoo laqu ñoom ñoom ñoo lëkkaloog moom mooy yi nga xam ne moom lañuy génnee zakaat ci alal yi mooy yi nga xam ne mooy alal yi nga xam ne day day yokk waaw kat comme alal yi nga xam ne dañ koy commercer wa ziraa wala yi ñuy bal yi ñuy baye yi ñuy baye voilà mooy am mbay ainsi de suite ba li mu wax léegi nag ci wàllu sharia mooy lan xam nga lii nii lépp mooy dugalaaleel na sharia mais am na benn définition boo xam ne bon pour bañ a dugg ci mazhab bii nii la koy kii mazhab bii nii la koy euh, nii day définition lañ joxe ci wàllu sharan mooy lii ah mooy al axdu axdu shay'in maxsuus déglu axdu shay'in maxsuus ah min maalin maxsuus fii waqtin maxsuus ala awsaafin maxsuusa li taaifatin maxsuusa axdu shay'in maxsuus min maalin maxsuus hein fi waqtin maxsuus ala awsaafin maxsuusa li taaifatin <laughs> mën nañ ko tënk boo dajalee définition yi ci boroom xam-xam jox ci wàllu sharia mooy lan mooy axdu jël maalin maxsuus alal joo xam ne ju jagoo la mooy axdu shay'in maxsuus pardon jël lenn loo xamante ne nii lu jagoo la lu spécifique la lu particulier lu ñuy jël ci alal lu ñuy jël min maalin loo xam ne ci alal lañ koy jële alal nag wax nañ la du ay euro kese du ay dollar kese du ay dalasi kese kon alal euh, ci alal dara la lenn la lu ñuy jël ci alal ci jamono joo xamante ne nii ju précis la waaw ci alal surtout yi nga xamante ne mooy yépp am jamono dinañ ñëw par exemple ci an-naqdayn al-dhahab wal-fidda muy or ak argent ana kañ mooy lan mooy charte or ak argent wax nañ la sànq junju nañ la ne mbir yi dafa am ay conditions yoo xam ne il faut mu remplier non seulement ci ki waay waa waa ji war a joxe zakat mais ci alal gi mu war a joxe est-ce que remplir nag lu nekk ci ñaari parties yooyu dafa am ay conditions yoo xam ne fokk mu remplier ko bu ci deñ mooy mawaane yi benn bu ci fell day tax kooku du joxe zakat moo tax buñ la nee axdu shay'in maxsuus mooy loolu dañ ciy xamee lan këne mënuñoo jël alalu nit ki lépp waaw mënuñu jël alal ñëw ne dañuy jël zakat ci alalu nit ñëw jël alalam yépp loolu mën na nekk kon day nekk loo xam ne shay'un mbir la maxsuus kon ñoo xam ne une partie d'un tout la waaw une partie d'un lañuy jël min maalin maxsuus muy alal ju jamoo joo xam ne côté boobu nag mooy min maalin maxsuus ci lañuy ñuy jëlee ci lañuy gise gisee parce que axdu maalin maxsuus buñ delloo ginnaaw première bi mooy côté boobu li nga xam ne insha allah moom lañ fay traité ci axdu maalin maxsuus mooy façon alal mooy eh, loolu ñuy jël ñaata la war a toll ci alal ju ne bu dee ay xar la. ñaata laa am droit jël bu dee basi la orge dugub mays riz gerte yooyu yépp ana lan ñaata laa ci war a jël mooy shay'un maxsuus wala sama salaire hein sama salaire wala man sa li ma xam ne maa ko doon denc di ko cotiser di ko denc ba mat sàngam loolu ana ñaata laa ci war a jël mooy shay'un maxsuus boobu il faut lu tawoon il faut ñu xam ñaata la waru la nekk loo xam ne dañ naan bon prenons bon à peu près ça non pas à peu près il faut être précis et charia da koo teg d'une façon précise moo tax kon axdu jël shay'in maxsuus loolu dinañ ci taxaw bu baax bu ñuy gis ana lan la ñuy jël ci alal ji min maalin maxsuus ci alal joo xam ne ju jagoo la mooy du façon alal ju ne buñ nee nit am na rek ay wa nañ ci jël zakat déedéet du loolu dafa am façon alal yoo xam ne ci la sharia ne lii ci la ñuy jël a ah, ci la ñuy jël zakat te yooyu dinañ leen lim am na yuñ ci wax sànq mooy an naq day ni or ak argent ak li jëm ci ñoom ak alxububu wa zar'u wa thimar li jëm ci yooyu léegi est-ce que bu boobaa la ñuy gis min maalin maxsuus ci alal ju jagoo joj mooy est comme que dañ ne yow sànq or ak argent dañ ciy jël dañ ciy jël zakat j'ai une question j'ai si si et seulement si j'ai des bijoux yoo xam ne en jaman la wala man ma am jaman ma yor ko dul pour lu may sol mais maa ko moom sama trésor la bu ma denc est-ce que loolu noonu diamant dama cee wara génne zakat comme ni may génnee ci or ak argent émeraude est-ce que dama ciy génn zakat les pierres précieuses yi nga xam ne du or ak argent yi nga xam ne moo jëm ci corail yi ak yu rafet yooyu nga xamante ne nii ma maadin yi est-ce que loolu dama ciy génne zakat bu boobaa lañuy ñuy xool est-ce que loolu dañu ciy génne zakat min maalin maxsuus waaye ci loolu ci laay xamee mais est-ce que yaa ngi fiy wax jur ji mais est-ce que fas dama ciy génne zakat gëléem est-ce dama ciy génne zakat berkelle est dama ciy génne zakat est-ce mbaam dama ciy génne zakat est-ce xar dama ciy génne zakat est-ce que ganaar dama ciy génne zakat walla kanaara ci boobaa lañuy xool min waa ju yor poulailler bu ne gàññ sa way hein est-ce que da ciy génne zakat min maa leen maxsuus moo ñuy régler loolu hein ci alal joo xam ne ju jagoo la mais bu ñëwee ci wàllu waaju am ay biee toje alalu jaambur ñëw toog denc ko di ci dund mais comme que dafa bari ay milliards la yow nga téye ko di ci dundu ba ndànk affaire bi ba mu ba zakat war ci conditions yi war ci lool est-ce que alal jooj war nañ ci génne ce que alal jooj waa ji da cee war a génne zakat boobu la ñuy xool maalil maxsuus est-ce que lool ci la loolu dinañ ko régler insha allah ci biir kon axdu shay'in ma'lum maxsuus moom min maalin maxsuus ah fii waqtin maxsuus voilà léegi ñu jàll ci beneen fii waqtin maxsuus ci jamono joo xam ne ju jagoo la waaw mooy du zakat du du mois bu ne lañ koy génne zakat du loo xam ne c'est pas un salaire boo xam ne comme à la française parce que dama jà dama dama dama dama découvrir loo xam ne lu bees la te yàggul bi mu ko découvrir deux semaines la war a def mooy ñun ni ñu xamee comme côté France nii xame salaire ak Sénégal salaire par mois lañ lay kii mooy ci monde bi mais loolu charia da koo xam charia xam na ko mooy man loolu dama dul woon gis lu dul ñenn ñi nga xam dañuy journalier buñ liggéeyee léegi ñu fay leen tey suba ñu embauché leen mais li ma dul woon gis. xam nga sharia xam na soit waa ji booy ijaara boo ko luyee ay service am soit nga koy fay yéenay xool yow mi yan wala shahriyan wala amiyan yéen yéenay xool waaw mais na leer na leer au départ mais mooy euh, yoo xam da ngay nekk salarié mais yow salarié nga mais semaine bu ne ñu fay la dara <laughs> te waxuma da ngaa laaj ñu acompte déedéet <laughs> boo ko découvrir <laughs> dégg fa muy xew affaire bi daa xaw a bizarre sax <laughs> waaw waaji mu naan ma ko affaire yi melul comme France que di xaar ay mois yi ñu un mois ñu lay fay déet tous les toutes les semaines wala ay deux semaines ñu fay la voilà mooy zakat nag dadul lu ñuy génne tous les mois du lu ñuy génne toutes les semaines mooy dafa am moo tax fii waqtin ci jamono joo xam ne maxsuus ju jàngoo la te foofu bu boofaa waxtun ma euh, maxsuus te la ñuy gise liñ naan xawalaanul xawl këne alal ji at def na at bi mu matee nisaab hein hein bi mu matee ci sëy bi nga xam ne bu fa àggee ci la waaj yi war a joxe zakat loolu moo ñuy yënd ci ala awsaafin maxsuusa waaye nañu yemagun fii waqtin maxsuus ci jamono lii mooy définition shar'an hein fii waqtin maxsuusa mooy ci jamono joo xamante ne nii ju jagoo la mooy xawalaanul xaw comme an naqdayn nañu waxagul ci ñaar yooyu or ak argent ñoom ñaar pour nga joxe ci zakat il faut un an mooy at mi wër waaw mais ça dépend ci or ak argent de ça dépend ci ban or ak ban argent parce que bu dee rikaz rikaz dinañ gis rikaz hukmu rikaaz yi attey rikaaz ko gisaale insha allah mooy rikaaz bu dee loolu amul xawalaanul xawl foofu nag la ñuy xamee fii waqtin ma'lum kon fii waqtin maxsuus boog mooy bu dee rikaaz moom dafa am waqtuhu al maxsuus léegi lan mooy jamonoom ju jege jooju nga xam ne ci lañ ko war a loolu dinañ ko gis insha allah bu dee am naq day ni wax nañ la sànq xawalaanul xawli day def at kon loolu it ñu jàpp ko mu am leneen comme azuru mbay mi loolu soxlawul xawalaanul xawli soxlawul muy mat un loolu it dinañu ko gis insha allah kon fii waqtin maxsuus ala awsaafin maxsuusa hein ay melo yoo xam ne yu mooy il faut alal jooju mu am ay melo façon alal ko mi ñu doon wax sànq mais fi ala awsaafin maxsuuf su maxsuusa mooy euh, alal ji il faut mu am comme ni ñu waxoon sànq émeraude yeeg yooyu il faut mu nekk ci yoo xam ne ci la ñuy xam ne lii war nañ ci jële zakat lii waruñ ci jële zakat waaw lii war nañ ci jële zakat lii waruñu cee jële zakat li ta'ifatin maxsuusa mooy alal jooju ñuy jël shay'un maxsuus ba buñ ko jëlee daa am nag ñun koy jox duñ ko jël rek ngir toog parce que on a pour rek won waa ji la jël nañ non mooy li ta'ifatin maxsuusa goo xam ne dañ koy jël jox ko am mbooloo moo xam ne mu jagoo la moo xam ne suñu boroom moo tudd ñan ak ñan ñoo éligible ñan lañ ko war a jox comme niñ ko gisoon ci suratu taw tawba foofu la ñuy yaatale affaire boobu ci côté bii mooy li ta'ifatin maxsuusa waaye am na leneen mooy min shakhsin maxsuus dañ koy jële ci nit ku jagoo waaw mooy alal ji dañ koy jële ci nit mooy lan parce que alal lool côté boobu la ñuy xool lañuy gisee ci charte yi ñu la doon wax sànq charte kiy joxe ak charte alal ji côté charte kiy joxe il faut ñu xool ban façon nit la waaw mooy loolu ñuy jël min shakhsin maxsuus tamit alal ji yow ñuy jëlee zakat dañ koy jëlee ci nit ku particulier du ko tëb ñu ne kii day kii am na alal rek day joxe zakat non parce que moo am na ci boppam moo jar a xool est-ce que ki ngay askanele euh, alal ji est-ce ko bokk na ci ñi nga xam ne ñu war am dara lañ mu ngi mel na esclave est-ce que esclave day joxe zakat esclave moomul dara waaw. hein koo xamante ne ni dañ koo moom est-ce que bu amee alal alalam jooj dañ ciy génne zakat loolu mooy min shaxsin maxsuus il faut ñu xam kooku kan la mais tamit foofu la ñuy gisee min shaxsin maxsuus yan façon nit ñooy joxe zakat est-ce que zakat nit ki balam koo joxe il faut mu nekk ku majeur comme ni nga xam ne ci lañ naan julli ci muy nee farata ci nit mooy mu nekk majeur même bu dee dañ ko koy diggal laata muy majeur ndax buur màggee mu yomb ci moom appliquer ko yomb mais wax yi mooy est-ce que est-ce que est-ce que euh ci ku majeur kese ku majeur kese ko war a génne autrement dit ñu waxe ko ne est-ce que xale ab liir par exemple boo xam ne baayam boroom alal la masha allah génn na àddina bàyyiwu fu kenn moom kese la fi baax yaay ja ba mu koy jur la génn àddina walla sax yaay jee ngi dund xam nga yaay ji moom alalam bu jëlee partie am bariwul léegi doom ji moom mu amul keneen ku ko war a doon ku dul xale boobu tëbliir la léegi alal jooju noonu est-ce que dañ ciy génne zakat walla déet loolu fa lañ koy régler min seen maxsuus waaye waa ji nga xam ne boroom alal la mais dafa dof waaw nit la koo xam ne liggéey na ba bari alal walla am na héritier na ko wala may nañ ko ko ba mu am am alal ju bari waaye am ku ko jox par exemple <laughs> am ku ko amila sawaay yi am benn waay bu ko faj amila ko sawaay yi bopp bi naaw mu kiti ci naa léegi est-ce que waa jooju noonu moom comme ko dof la léegi mooy àndatul ak sagoom wératul majnuun la est-ce que alal jooju noonu moo ko moom duñ ne duñ ne wérul il à Fann à l'hôpital psychiatrique de Fann wala il est à Vinatier ici à Lyon ñu koy faj après ngeen ne kon cela veut dire que kon alal ji gars yi bon finalement comme que wératul na ko gars yi déedéet déedéet moo ko moom léegi nag laaj bi mooy min sax sin maxsuus bu boobaa waajo est ce que alalam jooju wérul mooy moom man koo génne mais est ce que dañ ko ko ka ka chargé wu yor alal ja da ko ko da ciy génne zakat wala déet voilà loolu mooy wax kon axdu shay'in maxsuus min shaxsin maxsuus hein min maalin maxsuus fii waqtin maxsuus ala awsaafin maxsuusa li taifatin maxsuusa loolu mooy zakaa hein loolu mooy zakaa hein kon ginnaaw bu ñu xamee lii kon ci sharia day tekki ak laab setal ak yokk ak namaaw day tekki ak yiw loolu lépp waa ji def zakat loolu lépp da koy am Allah ki koy joxe li tabaaraka wa ci shar'an wax nañ la lughatan lele waaw mooy muula buñ yàgg xam nag même bu dee ne ku mel ni imaam ad Daawud euh, moom dafa bañ lool ne mbir mi ci sharia moo ko yëndi mais loolu lu yéeme la <laughs> ah, ma ay imaam ad Daawud mooy lan Daawud ibn Ali al-Zahiri di sëriñu Zahiri yi moom moom moom bi amul benn cosaan tur bi amul cosaan ci loo waaye gis nañ ni am na cosaan ci ci loo waaw sakaat day seetal bakkan qad aflaha man zakkaaha ban baa ngoog ci lugha moom dane rek ci alxuraan la ñëw mais arab yi xamoon nañ ko ci seen chanre yeeg yooyu yëpp dañ ko doon utiliser qad aflaha dëgg-dëgg texe na man ki nga xam ne zakkaaha moo setal hein bakkan bi ko boroomam jox ba génne ko ci radaa'il yi ci tilim tilim yi takk takk yi teg ko ci sharia teg ko ci li neex borom bi Hmm? kon kay qad aflaha man zakkaaha wa qad xaaba man dassaaha ah ak xud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ah xud jëlal min amwalihim ci seen alal yi sadaqatan zakat boo xam ne moom ngay jël ci ñoom hein boo xamante ne ni tutahhiruhum daf leen di setal watu zakkihim mu leen di yëwënal hein di leen baaxal di haa nga leen di baaxal di leen setal tutahhiruhum nga leen di laabal watu zakkihim nga leen di yëwënal di leen baaxal ñu jóge ci nga xam ne mooy maasi ak yu wute alquran yi hein setal leen teg leen ci yiw man zakkaaha waaw ci nga xam ne moom moo setal ba kanam kon mu ngi noonu ak waa ji nga xam ne alladhi yu'ti maalahu yatazakka ki nga xam ne day joxe alalam ngir jege boroomam di se ngir ngir gën a gën a jege boroomam waaw waaw ah xam nga zaka moo la xam ne arab yi dañ ko yàgg xam xoolal euh, euh, suuratul kahfi pour wax li imam Daoud c'est bizarre li wax noonu rahmatullah bi muy wax naan euh, gaay bañ nee ca xuntuma ñu ne fab'athu ahadakum bi wariqikum haadihi ila almadina falyanzur ayyuha azka ta'ama falyatikum bi rizqin minhu walyatalattaf wala yush'iranna bikum ahada mooy waa gens de la caverne radiyallahu anhum asxaabul kahfi waa xuntuma baleen suñu boroom nelaw looye seen at yu bari yoo yële bañ yeewoo dañ ne nañ yónni kenn ci suñu monnaie bi ñu yor suñu alal ji ñu yor ngir mu dem ca marché ba bu fa demee nag fal yanzur na xool bu mu ñoo ndil xaraam de <laughs> parce que ku jëm ci yàlla di lekk lu xaraam doo dem fenn wa dakara rajula ash'atha aghbara yutilu safara yamuddu yadayhi ya rab ila sama ya rab ya rab wa mat'amuhu xaraam wa malbasuhu xaraam wa ghudiya bil xaraam anna yustajaabu li daalik waaw ku kuy jaamu yàlla lu la neex lekk li may am sama yoon newu ci naa ko am rek bu ma ko amee mooy dagal na mooy doo àgg fenn kon ñu ne ku demit ki ñuy yónni bu na xool li mu ñuy jënd la ah, bu mu dem rek buub ci marché bi euh, qualité prix rek lii daal bon yomb na yo gafa ngay accessible na ci acca ñu jënd mukk fal yanzur na xool ayyuha ca biir marché ba ana kan ci commerçant yi jaaykatu lekk yi jaaykatu aliment yi jaaykatu ñam yi nourriture yi azka ta'ama moo gën a daganle moo gën a teeyle moo gën setle li nga xamante ne nii mooy sellale ki gën a sellale ñam nga muy jaay te mooy lu dagan waaw Allah léegi nag ginnaaw buñ paree ci eh, côté bi mu am beneen affaire boo xamante ne beneen masala ginnaaw kon gis nañ première masala mooy <laughs> tasawurul masala xam lan mooy zakat kon léegi zakat xam nañ at-tahaaratu wa zakaa'u wa namaa'u yooyu yépp mooy zakaa wa salaax waaw shar'an wax nañ la ko léegi léegi nag mu am beneen laaj bu am solo mooy ana kañ lañu farataal zakaa waaw waxoon naa la bul na yii amul solo de wala bon yow jàll yii yépp am solo bu amuloon solo yàpp pour nga ne moos boroom xam-xam yi dinañu tax dinañ nekk di di di di sonn ci lu amul solo waaw waxoon naa la nag suñu doomi jamono ñoom il n'entre léegi jamais ci profondeur yi affaire fast food la ci lépp waaw fast boobu food ci niñ koy defe ci wàllu restaurant rapide yi xam-xamit ñu bëgg ne mbir mi daal xam rapide xam rapid amul waaw boo bëggee xam ah am na yoo xam ne wa tuuru zamani la imaam Shafi'i waxoon de waaw waaw foog nga yàgg ci mbir yi waaw jox ko yàgg ci nag pas yàgg ci rek pour avoir l'intention de yàgg ci mooy yàgg ci day am lan day am but day objectif mooy bu mooy mooy rek la la euh, temps ba loola laaj ngir ñu mën koo xam lool kese la ci jublu tekkiwuñ ne fi di yàgg ci daara ji kese ngir ñu ne waa ñi ah il a huit ans de daara non non non non c'est pas l'objectif huit ans de daara boobu bu dee la nga fay jàng mënoon nañ ko xam ci deux ans kon yow da nga doon taxawaalu waaw. hada moom laysa fihi kathiru njariñ saway léegi nag kon ginnaaw bu ñu xamee loolu léegi ñu ñëw kon ci laaj biñ la wax kañ lañu farataal zakat kañ al imaam al xaafiz ibn xajar ci fatxul yi tudd na fa masala mi nañ déglu lim wax bu amee nañ déglu lim wax après bu amee yuñ ci taxawu seetlu Euh, dees na ko def hein moom al imaam al xaafiz ibnu xajar raxmatullaahi alayhi ci kitaabu zakaa hein mu ne uxtulifa fi awwali waqtin furida zakaa mu ne boroom xam-xam yi de dañuy wute ci ana kañ ban jamono lañu farataal zakat joxe zakat azaka ah, kañ lañ ko farataal mu ne loolu dañ cee wute de fa dhahaba al aktharu ila annahu waqa'a ba'da hijra mu ne li ëpp nag ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañu ne après hijra gi lañ ko farataal mooy ginnaaw bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallama daal di gàddaaye jóge madinatu makkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takrima daal di madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam ñu ne foofule bi mu ñëwee foofu lañ ko euh, farataal duñu du ñu parce que euh, bu ñu liiree li imaam alxaafiz wax moo taamu ba fin ba mën naa jaxasoo ci ñenn ñi waaw hein parce que lu tax parce que dafa wax wax wax ci biir wax bii mu wax après bi muy wax ci biir ñi ne après hijra bi seeni wute seen biir waa après hijra bi kañ après hijra bi mu indi ñooñ après ca biir mu dem ba ci biir ne waaye am na ñu ne avant hijra bi la mooy ñun dañ la koy defal lu gën a mooy dañ naan la ñaari wax yu mag ñoo ci am benn bi te mooy ji ëpp ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim nee nañ après hijratu rasulillah la après bi yonent ma lay sarsam gàddaay beneen bi ñu ne non beneen wax bi déedéet kii nu mu tudd zakat bañ koy farataal Makka la woon waaw ci gàttal première wax bi dane Medina lañ ko farataale beneen wax bi ne déet mukk Makka la léegi nag buñ paree ci lii leer na ana dalilu ana dalilu ku nekk ma ne la bala ngaa laaj dalilu ku nekk mooy ñi ne après parce que ñi ne Makka la ñoom newuñu fa di définir ban mois la ci bañ nee Makka ak ba yonent ma saa saa am nee Makka zaadahallaahu sharafan ñoom newuñ ci di ci yooyu Makka la Makka la jeex na. ñi ne Medina nag ñoom ci seen biir dañoo wute ndax ci ñi ne Medina am na ñu ne ci première année bi la waaw comme ni ko al imaam az-Zahabi tuddee ci taarixul islam waaw. këne ci première année bi lañu farataal fi sanatil ula furidati zakat hein ci année bu njëkk bi ci lañu farataal zakat am ñeneen ñu ne déedéet ah fi sanati thaniya hein comme ni ko al imaam an tuddee ci ar junje ko ci ar rawda hein ar rawda téereem bu am solo boobale deuxième année bi am ñeneen ñu ne mukk bu ci benn ci lool ci neuvième année bi la ci gàddaay yonent bi alayhi salaatu salaam kon ñu ne ci gàddaay après gàddaay bi la ñetti waxa ngoog am ñu ne premier année bi la am ñu ne deuxième année bi la am ñu ne neuvième année bi la hein léegi ginnaaw lii ana lan mooy daliilu nañ jël daliilu ñaari parti yu mag yi ñu ne Makka ñu ne Medina ñu ne Makka imaam al alxaafis moom ni mu ko waxee sax <laughs> moom ni mu ko waxee sax daa xaw ndax dane waddaa ibnu Xuzayma fi saxiixihi anna fardaha kaana qabla alhijra waaw mu ne imaam ibnu Xuzayma imaamul a'imma imaamu imaam yi ibnu Xuzayma rahmatullahi wax na ci saxiixa moom nga bind na saxiix ibnu Xuzayma ah? mu ne anna fardaha farataaluk aj nu farataaluk ba aj euh, zakat ah? kaana qabla al hijrati avant gàddaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam la xewoon léegi nag mu ne léegi lan mooy dalilam mu ne wax tajja bi ma axrajahu min xadiisi ummi salama fi qissati hijratihim ilal xabasha wa fiiha anna jaafara ibna abi taalibin qaala linnajashi fi jumlati ma axbarahu bihi an nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ya'muruna bis salaati waz zakaati was siyaam muy xadiis bi nga xam ne gisoon nañu ko ca al hijra ila al xabasha wa hijratun adina al muxtaaru fi rajabin li aami muy juróomeelu at après yónnentu yonent bi alayhi salaatu salaam mu yónni woon waxoon yaba junjoon saxaabaam yi nga xam ne dañ leen doon bunduxataal xataal biir makka ah que ne inna fil xabashati malikan laa yuzlamu indahu ahad mu ne leen woon ah ba gisee mbir yi mbugalu Quraysh tar na ci ñoom te mënalu leen dara moom ci boppam gaayee ngi xalaat façon mbugal mu ne ñu fa xokkoote waaw mu ne leen ñi nga xam ne amuñ woon ñu leen yiir ak ñoo xam ne dina tax waa Makka duñ leen ñemee def dara wala boog dinañ ci seet ñoom diw ak ñooñu mu ne leen ah Habasha de am na fa buur boo xam ne kenn duñu tooñ kenn fa moom julli ñi dem mooy foofu lañu gisoon xadiisu yaay ummu salama boobu mu doon nettali seydinaa jaafar ibn abi taalib radiyallahu anhu keroog bi maa kuffaaru xuraysh yi dañu yónni woon ñoom amru ibn aas radiyallahu taala anhu waa arda jox ko ay kado yu bare bare bare bari ngir mu ñëw delloo ñi nga xam ne mooy jullit ñi nga xam ne dañoo daw ñëw foofale hein muy Amr ibn as ak Abdallah ibn Abi Rabi'a hein ñoom ñaar lañu yónni woon ngir ñu yóbbu ay cadeau mën a jënde Najaashi ci loolu ngir mu delloo leen ak bataariqateem yi mooy ses fidèles conseillers ngir ñu mën a delloo jullit ñi daw ñëw ci ñoom ndax waa Quraysh dañ leen soxla ba ñu Seydina Amr ibn al-Aas wa kaana aana idin ci waa kii la bokkoon waa Quraysh ñu ñëw euh, ci gàttal daal euh, wax seeni wax jox kado yi Najaashi yooyu ne ko nag dañoo ñun suñuy tànk mooy ngir dafa am ñu jóge suñ dëkk daw làqu si fii njombe nag lañ def ñu bëgg ngeen delloo leen mu ne man duma leen delloo yenn bitriqi naan sii na ko der mu ne donc man duma ko def fekk ma déglu leen ñoom ndax dañoo bàyyi dëkk yépp ñëw tànn ma ngir ma yiir leen jubal ci Éthiopie ah ngir yaakaar guñ yaakaar ne man naa leen a yiir bu ma ñëwee ba leen di génn du ma ñëw rek kenn wax rek ma génne leen non ana fan lañ ko teg ana fan la lan moo tax ñu war a leen a génne fokk ma waat fokk ma woo leen Amru wax nga sama xarit nga Harith Najashi la woon mais foog ma déglu beneen parti ñu woo leen biñ ñëwee Seydina Jaafar ne leen radiyallahu anhu wax julli ni yaay Umu Salama moo ko nettaloon ndax bokkoon na ci mu ngi àndoon ak boroom këram Abdallah ibn Abi Salam radiyallahu ta'ala ah, mooy non Abdallah muy Abu Salama Abdallah la tudd ah Abdallah la tudd waaw ah. muy abu salama ibn abdul asad al bokkoon ci ci waa banu maxzum waa banu maxzum léegi nag bi nga xamante ne nii ci la sëy naa Jaafar ñëw di wax ak yi bi mu ne ko waaye yéen lan ngeen di wax mooy discours am bu am solo ba ndeysaan hein lan ngay wax mu ne mooy bi mu naan inna kunna qawman ayyuhal malik kunna qawman ahla jahiliya na'budu al-asnam wa na'kulu al-mayta wa na'til fawahisha wa naqta'u al-arham wa nusiu aljiwaar wa yakulu alqawiyu min addaif fa kunna ala dalika hatta ba'atha allahu ilayna rasulan minna na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amaanatahu wa afafahu fa da'ana ila allahi waahida ci biir mu ne wa amarana an na'buda allaha wahdahu laa nushrika bihi shay'an wa amarana bis-salaati waz-zakaati was-siyaam al imaam ibn Xuzayma soloona xadiis bi moom it mu ne mu nga lii wane ne sama wax moo gën a dëgër que ne zakat bañ ko farataale yàgg na ah Makka la woon mooy ñii kañ lañ dem kañ kañ lañ dem Éthiopie nga ne cinquième année bi boobu